an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi kitaabi aadaabi at-ta'aam wa fil baabi ar-raabi'i ashar ba'dal mi'a baabu bayaani jawaazi shurbi qaa'iman wa bayaani annal akmala wal afdala ash-shurbu qaa'idan kon al imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ne <coughs> muy ñëw ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna eh, xadis bu mujj bi ñu gisoon moo doon xadis. dim ne woon hadis numéro 766 wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yutanaffasa fi al-inaa aw yunfaxa fiihi tey nag ñu war a gis hadis <coughs> euh, chapitre bu bees muy chapitre 114 euh, li ci des nag bareetul chapitre bi buñ ko gisee ñaari chapitre ci def téere bi jeex muy chapitre kon cent quatorze téeméer ak fukk ak ñeent mu ne baabu buntu bayaani leeral jawaazi shurbi qaa'ima possibilité di naan taxaw wa bayaani waaye di leeral annal akmala kene li gën a mat nag wal afdala te gën ash-shurb mooy naan qaa'idan jekki daal di toog naan toog moo gën te moo gën a mat naan taxaw nag possible na mu ne loolu lay leeral ci bunt bii nii mu bokk ci aadaabu euh, euh, ci teggin yi nga xam ne euh, yu taam yi ci biir waxoon nañ la taam day dugalaale li nga xam ne mooy asharab di naan kon mu bokk ba léegi ca boo fàttale ko ca kitaabu bu ca adab bu njëkk mooy ci adabu zahiri waaw tegginu biti yi li gën a mat mooy di naan toog te moo gën waaye naan taxaw mën naa ne loolu lay leeral fii mu indi fi nag ay xadiis six xadiis yoo xam ne benn bon septième bi da ko junj kese ndax gisoon nañu ko te waxoon nañ ko boobu it ne woon dinañ ci ñëw euh, mooy xadi xadiisu Kabsha bint Saabit nekkoon ki nga xamante ne ummu Saabit Kabsha bint Saabit uxti Hasan ibn Saabit radiyallahu anhuma muy xadiis numéro sept cent soixante-quatre bi ci chapitre cent douze bi Euh, bañ koy gis waxoon nañ la bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dugg ci ci man dafa dugg këram daal di naan ci benn gurdu euh, wala benn fuñ def ndox loo xam dañ koo lonkoon i man mu taxaw loolu waxoon nañ la ci bokk na ci liñ ciy jàng mooy possibilité euh, naan taxaw waaye nag waxoon nañ la loolu duñ ci taxaw parce que al imam indil na ko bunt defal na ko beral na ko bunt boo xam ne loolu kese lay traité mooy est naan taxaw loolu mën naa ne waaw euh, lu ci ne ak tamit parce que euh, euh, nan lay demee noonu loolu nag moom la indi ci bunt bi indi fi xadiis yi ñu la wax noonu nombre de xadiis yooyu xadiis yi nag comme boobu biñ koy gis waxoon naa ne ne am na xadiis yoo xam ne day wane ne dañ koo tere am xadiis yoo xam ne day wane ne yonent bay saa saam ci boppam def na ko léegi nan la ñuy boolee lool nan la ñuy boolee façon yooyu nga xam ne day mel ni dañoo wute loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di ciy wuute ku nekk demee ci ni nga ko jàppe ñii ne lii dafa nasaxal bii ñii ne noono bii day wane ne lee dafa dafa tënk bii day wane na bayaanul jawaaz comme l'imam an yi di wax mais loolu yëpp dinañ ci ñëw insha allah après gis ci baxte bi nga xam ne moom rek al imam al-Hafiz ibn Hajar def rahimahullah ci al fat muy bu yaatu te am solo ci wàllu wii nii léegi moo tax eh, foog naa li gën a simple fii nii mooy du dangay jël hadis bu njëkk bi traité masala yëpp mu jeex après yeneen xadiis yi boo ñëwee da ngay wax la nga waxoon kese wala nga naan boo lool traité woon nañu ko foog naa li tane comme que <coughs> mooy ñu jël xadiis yëpp waaw bunt bi yëpp xadiis yëpp ba pare jàng leen def tax taxriij bi yooyu bu pare nag ñu daal di jël nag li nga xam ne mooy massa euh, euh, masaa'il yi nga xam ne ñoo am ci euh, bunt bi ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ak ku nekk xadis bu nekk nan nga ko jàppe ba tax yow nga wax li nga wax ak keneen nan la jàppe xadis boobu ba jàpp ne boo amaana boobu ginu la dëgër wala boo bon jarula euh, bii moo ko noot ak yu mel noonu kon moo tax mu ne al imam di commencé rahimahullah al imam an-Nawawi mu ne mu ne fiihi xadisu kabshat as-sabiq mu ne bokk na ci liy leeral lii ma wax nii tudde ko sama bunt bi di leeral keneen naan taxaw waaye di leeral kenn nag li gën a mat te gën mooy naan mu ne bokk na ci lii leeral li xadiisu kabsha as-sabiq mooy xadiisu kabsha bi nga xam ne moo jiitu mooy xadiis bi ñu la wax sànq muy 764 mu ne woon wa an ummi sabitin kabshata binti sabit ukhti hasan radiyallahu ta'ala anha anhuma annaha qaalat mu ne daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa shariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman fa qumtu ila fiha fa qata'tu rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih waaw ne yonent may saa saam daa dugg ci suma kër mu naan benn ci ndox boo xam ne ci benn baak wala benn gourde buñ lonkoon après nag ba mu naanee ba pare ma jóg dem dagg fi nga xam ne mooy fam naanoon ci kii bi ma denc ko Eh, mu ne loolu rawahu Tirmidhi al imaamu Tirmidhi solo noon na ko wa qaala mu ne xadithun xadis la xasanun saxiix bu baax la waaye bu wér la léegi nag kon ñu tàmbali fii kon ginnaaw bi mu waxee loolu xadis boobu kon mooy naan gi mu naan taxaw loolu bokk na liy leeral kon lan que ne loolu possible na sinon yonente may saa doonu koon def kon benn ngoog lool lii mooy wax imaamu Nawawi ah waaw parce que imaamu Nawawi da ngay xam ne laa dafa tranché moom daa bokk daa ànd ci ak yenn ci boroom xam-xam yi que lii day wane ne man naa nekk tere gam tere woon ci yeneen xadiis yi loolu day wane ne dañ koo sik voilà <laughs> waaw loolu la <laughs> léegi que ku ko def dañ koo sik waaye euh, bon euh, àggul ci xaram léegi nag mu ñëw indi ko xadiis dëgg-dëgg bi mu indi mooy xadiis numéro sept cent soixante-sept mu ne wa an ibni abbasin radi allahu anhuma annahu qaal saqaytu annabiya sala allahu alayhi wasallama min zamzama fa shariba wa huwa qaa'im muttafaqun alayhi kon alimam alxafidu annawawiyu rahimahu llahu taala mu njëkke xadis bi ah mu ne wa an ibni abbasin mu ngi jële ci doomi abbas ji di abdallah ki ci gënoon a siiw ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala neena saqaytu man de nandal naa man de jox naa mu naan annabiya yonent bi alayhi salatu wasalaam mi yàlla solo min zamzama ci teen boo bële ndoxu teen boo bële nekk makka ca kaaba ga ñuy wooxowe zamzam mu ne fa shariba mu naan ci wo huwa qaa'im te keroog bi mu naan xaalam xaalam étatwam mu ngi woon dafa taxawoon moom alayhi salatu wassalam mu ne eh, eh, eh, mu ne <laughs> muttafaqun alayhi al imam al buxaari ak al imamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo laaj bu njëkk mooy est ce que ñoom ñaar ñekk ko solo kon dañ naan la xadiis bii nii eh, al imaamu Ahmad solo woon na ko jiitu woon mu solo ko na ko noon al imaamu solo na ko ak al imaamu An-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Buxaari indi ko ci ñaari bërëb ci indi na ko eh, ci kitaabul hajj baabu maa jaa fi Zamzam waaw mooy ci téereb aj buntu bi wax ci li ñëw ci wàllu Zamzam ndox moom ma le waa indi na ko ci kitaabul ashriba baabu shurbi qaa'ima voilà nga xam ne mais sauf que kaddu yii nii mu indi fii ci kitaabul hajji foofu la kii mu ne haddathana Muhammad mu ne huwa ibnu Salaam <laughs> mu ne nettali nañu Muhammad muy Muhammad ibnu Salaam ibnu al-Faraj ah, rahimahullah sulamiyu mawlaahum abu abdillah al-Bukhari al-Biikandiyu wala al-Baakandiyu wala al-Fiikandiyu loo ci wax baax na <laughs> mbokku imaamul Bukhari yi la ñoom ñoo bokkoon dëkk fa nga xam ne mooy Bukhara ah Muhammad ibn Salaam al-Biikandi rahimahullah alayhi qaala mu ne kon mu ne huwa ibnu Salaam ngir nga bañ koo jaawale mu ne axbarana xabaare nañu al-Fazaariyu mu ne ki ñu nettal mooy al-Fazaari di Marwaan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna ibn Hisn kii Marwan mi yàgg <laughs> dañu ko gis yàgg nañ ko gis surtout Uyayna la quoi <laughs> rahimahullah al-Kufi al-Fazari al-Kufi al-Makki ad-Dimashqi voilà foofu yëpp dafa newoon an Asim mu jële ci Asim di Asim ibn Sulayman al-Ahwal Abu Abdirrahman yi ne Abu Abdillah al-Basri al-Qadi rahimahullahu ta'ala an Sha'bi moo ko jëlee ci Sha'bi di Amir ibn Sharahil ibn Abd Abu Amr al-Hamadani al-Kufi ash-Sha'bi siiw woon ci Sha'bi moom ku siiw la woon mooy Abu Amr ash-Sha'bi rahimahullah anna ibn Abbas kene ibn Abbas radiyallahu anhuma muy Abdallah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf Abul Abbas yi nekk tarjumaan al-Qur'an radiyallahu ta'ala anhuma haddathahu moo ko nettali ma Sha'bi qaala mu ne saqaytu man mii de Ibn Abbas yow Sha'bi man maa nandal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min Zamzam maa ko jox mu naan ci ndoxu Zamzam fa shariba mu daal di naan wa huwa qaa'imun qaala Aasim léegi Aasim ne <laughs> Ibn Sulaymaan al-Ahwal nee na fa fa halafa Ikrima Ikrima nag bi ma ko nettalee affaire bi ma Sha'bi nettali mu ne maa kaana yawma idhin illaa ala ba'ir maa ngi waat ci yàlla ne yonent way saasaam nelu woon lu dul ci war waayam xam nga yonent way saasaam bi muy aj dafa war dafa dafa taw tawaaful ak tànkam dafa tawaaf ak géléem <laughs> waaw léegi nag Ikrima <coughs> da doon moom daa bëgg wax ne bon mooy naan googu bi muy naan ci kaw waruwaay la ne woon mais affaire bi comme li imaamul xaafis na xajar wax ne loolu de toute façon dara la dàqantewul ak li Sha'bi wax ah, imaam ash-Sha'bi lii ko imaam lii mu jële ci Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy yonent bay saa saam lan mooy dàq imaam al-Hafiz ne mais lan mooy dàq que digg la dafa waroon mais yonent bay saa dafa tawaaf mais laata muy dem Safa Marwa laata muy dem Safa ak Marwa Safa ak Marwa bala faa dem doo julli ñaari rakkaay euh, tawaaf yi te lool ñépp d'accord ne suuf la ko jullee daa wàcc léegi lan mooy tere ba mu wàccee ci la ko si Ibn Abbas daal di jox wala laata wala ba mu jullee ba pare laata mu yéegaat la ko jox ci maa'u Zamzam où est le problème après mu war <laughs> voilà <laughs> kon Shaabi lii moom lii ko imaam mooy dafa taxawoon lan moo tere woon fekk bi mu taxawee la ko jox mu na kene daa waroon kon <laughs> mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu wallahu naa a'lam kan daal imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ngi ko nit kitabul ashriba babun fi shurb min ma'i Zamzam qa'iman mu ne wa haddathana Abu Kamil al-Jahdari mu ne ta nettali nañu Abu Kamil al-Jahdari al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri rahimahullah siiw woon te Abu Kamil al-Jahdari rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana nettali nañu Abu Awana muy al-Wadaa ibn Abdillah al-Yashkuriyu siwo woon Abu Awaana al-Waasitiyu al-Basriyu al-Bazzaaz ñi ne al-Kindi rahimahullah an Aasim gis nañ ko sànq an Hishaam gis nañ ko sànq an Ibn Abbaas radiyallahu anhumaa annahu qaala saqaytu ah, rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam min zamzama fa shariba wa huwa qaa'im kon hadith bi mu ngi nii kon hadith bi lan lañ ci gis ñun mooy ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa eh, nekk koo xam ne dafa euh, naan taxaw ah buntu bi kon bayaanu jawaazi shurbi qa'iman premier côté boobu imaam indi na ko kon hadis bi nii leeral na lan taxaw bi léegi nag nañ jël bi ci tegu waaw wax nañ dañuy jël yëpp après a ñëw insha allahu taala ci li nga xam ne mooy njàngat yi lépp globalement léegi hadis bi ci tegu al imaamu al xaafidu Ibn Hajar no e, e, an-Nawawi rahimahullah muy xadis numéro sept cent soixante huit. mu ne wa an an-Nazzaal ibn Sabrata rahimahullahu ta'aala annahu qaala ataa Aliyyun radiyallahu ta'aala anhu baaba ar-rahaba fa shariba qaa'iman wa qaala inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala kama ra'aytumuni fa'altu rawahu al-Bukhari rahimahullahu taala kon beneen xadis ba léegi buy wane kene naan taxaw loolu lu mën a ne la mu ne waan Ali wa an an-Nazzal ibn Sabra mu ngi jële ci an-Nazzal di doomi Sabra rahimahullah dina ñëw léegi euh, insha allah mu ne qaala nee na annahu qaal ata aliyun mu ne sayyidina ali asadullahi alghalibi waaw abul hasan wal husayn radiyallahu anil jami' sayyidina ali radiyallahu anhu dafa ñëw baaba rahaba buntu ar-rahaba ar-rahaba en fait mooy mosquée Kufa bi mooy raxa rahba dañ naan rahba di wax rahaba mooy boo gisee mosquée enceinte bi enceinte mosquée yi nga xam ne day yaatu ci kanam noonu loolu la ñuy tudde mooy rahaba bu kuufa nag boobu dafa am ci mosquée bi mu am fi nga xamante ne kii bu yaatu waaw ci kanamu jàkka ji noonu Seydina Ali radiyallahu anhu ñëw nag ci bunt bi moom lay wax fa shariba qaa'ima mu naan taxaw waqaala bi mu naanee taxaw ba pare mu ne inni man de ali radiyallahu anhu ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam faala def na kamaa mu def kamaa keem ni nga xam ne ra'aytu muu ni yéen moom ngeen ma gis mooy ñi mu doon waxal faaltu ma def ni ngeen ma gise ma taxaw naan nii man ali noonu laa gise yonent way sa sam taxaw naan mu ne xadis bi rawahu soloo na ko al-Bukhari daal imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala laaj bi mooy est-ce que moom ko solo ñu ne déedéet Serigne ah, avant bon am na Imaam Malik am na lu mu indi lu xaw lii mais bokkul ak lii euh, parce que foofu euh, <laughs> euh, Seydina Imaam Malik da koo tab da koo la al imaam rahimahullah parce que dane annahu balaghahu jote na ko anna Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn wa Ali ibn Abi Talib wa Uthman ibn Affan kaanu yashrabuna qiyaama imaamu Malik rahimahullah dane jote na ko kenn Seydina Umar ibn al ak Ali di doomi Abi Talib ak Seyd ak Uthman di doomi Affan ñoom ñépp dañ doon naan nekkoon nañ ñoo xam ne dañ doon naan di taxaw xam nga bon bu dee côté biñ ci mooy dugal na non seulement waxul Seydina Ali kese Seydina Omar dugal na Seydina Ousmane dugal na ko ci eh, mais euh, bon kon ci kaw noonu man nañ ne bon côté boobu imaamu Malik indi na lool rahimahullah na ko noonu al imaamu Ahmad moom solo na ko comme ni ko ñoom imaamul Bukhari ku ko ni eh, solo woon na ko lu jiitu comme ni ko imaamul Bukhari daal di woon solo na ko noonee al imaamu euh, euh, Abu Dawud ak al an-Nasaa'i rahmatullah alayhim daal dinañ koy bokk solo al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala xoola imaam al-Buxaari dane mu ne haddasanaa Adam fekk andi na ko ci bërëb yu bari ah andi na ko ci kitaabul ashriba baabu shurb qaa'iman foofu noonu la ko indi dajale ñaari hadiis yi tegtale leen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 haddathana Abdul Malik ibn Maysara mu nekk ñu nekk mu Abdul Malik ibn Maysara al-Hilali al-Amir Abu Zayd al-Kufi az-Zarraj moom az-Zarraj mu ne moom moo ko nettali ah sami'tu mu ne sami'tu dégg naa an-Nazzal ibn Sabra mu ne dégg naa an-Nazzal ibn Sabra al-Hilali al-Amiri al-Kufi bokkoon ci Qays Aylan rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahmatullahi alayhi yuhaddithu muy nettali an Ali jël Sayyidina Ali radiyallahu anhu annahu salla dhuhra waaw nii la ko ndee mu ne Sayyidina Ali dafa julli tisbaar thumma qa'ada fi hawa'ij an-nas fi rahabati al-Kufa gis na voilà dafa julli tisbaar léegi toog ngir aajooy nit ñi di leen àtte ak bu ñu amee ay différent ñëw ak tamit bu ñu amee laaj bu ñu war a laajte ci seen wàllu diine seen digganteeg yooyu seen boroom ak seen moroom ñu ñëw laaj Seydina Ali ibn bi Talib waaw loolu mooy eh, eh, dinañ ñëw ci njàngat yi insha allah amaana dinañ taxawaale ci loolu voilà waaw julli ba pare toog ngir nit ñi ak tamit di àtteeg yooyu ci aajooy nit ñi fii rahabatil Kuufa ci enceinte ci ëttu jàkkaay Kuufa bi léegi nag xatta xadarat ba ni nga xam ne ci lay so ci lay euh, teewe salaatul asri julli tàkkusaan kon tisbaar ba tàkkusaan bi mu jullee tisbaar ba tàkkusaan mu ngi ci aajoy nit ñi léegi nag bi mu summa utiya bi maa in ñu indil ko ndox fa shariba mu naan ci wa ghasala wajhahu mu raxas xar kanamam wa yadayhi ak ñaari loxoom wa dhakara ra'sahu mu tuddutu euh, boppam wa rijlayhi ak ñaari tànkam summa qaama ginnaaw gi mu jóg fa shariba fadlahu wa huwa qaa'im ginnaaw gi mu naan la des fekk mu ngi taxaw ci ndoxal njàpp summa qaala mu ne inna naasan waaw inna naasan am na ay nit ñoo xam ne yakrahuuna shurba qaa'iman dañuy eh, sit di naan taxaw wa inna nabiyya te yëg leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sanaa mithla ma sanaatu def na ko ni ma def voilà hadith bi dane daa naan avant muy tàmbali mais hadith yi riwaay yi ñëw dane daa jun jàpp ba pare daal di ciy naan te façon jàpp gii nii nekkuloon jàpp ko mata mat sëkk sëkk dëgg la jàngale na moom Seydina Ali ibn Abi Talib hadith bi jaar ci doom Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala bi mu naan sama baay dane ma jottali ma ndoxum jàpp ma jox ko mu jàpp jàpp gu mag ba pare daal di naan li des ci njàpp di moom ma xaw a jaaxle quoi mu ne ma sama doom bul mu ne ma bul jaaxle gis naa sa baay yonent bi alayhi salaam mu daal di def nii ma def voilà bon euh, léegi euh, euh, mais fii nii à vrai dire à vrai dire Seydina Ali radiyallahu jàpp gii mu doon jàpp da doon jàpp yeesal la mooy jàpp koo xamante ne nii parce que dafa dafa lii day wane ne affaire bi yàgg naa am waaw mooy def na ko lu bari foofu noonu wane na fa njàpp yonent may saasaam bu mat mais am na boo xam ne dafa wane mbir mi pare wan leen ne nag lii nag mooy jàpp koo xamante ne bëggul bëgg <laughs> mooy euh, euh, euh, julli taxu koo jóg voilà lan la bëgg a wax foofu mooy jàpp la goo xamante ne jàpp goo yoof la waaw ah mooy jàpp gu woyof la de moom laa def te lool ki ko gën leeral mooy al imaamu an-Nasaa'i rahmatullah alayhi euh, euh, moom euh, moom moo ko gën a leeral ci riwaayam al imaam al xa al xaafiz an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala moo ko nettali mu ne xoolal ah mu ne axbaranaa ci kitaabu tahaara sifatul wudu min ghayri hadath waaw melo melo jàpp ci loo xam ne mooy toj. jotalu ko mu ne axbarana amru amru ibn yazid mu ne mu ngi imam an-Nasa'i mu ngi jële ci amru ibn yazid aljur aljarmiyu albasari abu eh, muy muy muy aljarmiyu dëkkoon fële ci basara rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana bahz ibn asad mu ne ki nettan mooy bahz ibn asad al-ammiyu abul aswad albasari rahimahullahu taala qaala mu ne axbar haddathana shu'batu gis nañ ko sànq an abdil malik ibn maysara gis nañ ko sànq al-hilaliyu al-amiriyu rahimahullahu taala qala sami'tu an-Nazzal ibn Sabra gis nga mooy même tàllale bi côté bi qala mu ne ra'aytu Aliyan ah, radiyallahu anhu salla dhuhra gis nga mooy way na ne jàpp gi bokkul ak bi mu doon wax Sayyidina al-Husayn waaw waaye bokkul ak ñeneen ñi liñ ñettali ba pare wax ne boobu dafa jàpp ñetti ñetti ñetti ñetti ñett bii bokkul mu ne damaa gis Seydina Ali radiyallahu anhu julli salla zuhra thumma qa'ada li hawaa'iji naas gis nga bii mooy <laughs> riwaaya biñ joge ci imaamul Buxaari mu toog ngir aajoy nit ñi falamma hadaratil asr bi julli tàkkusaan euh, teewee jot utiya bi tawrin min ma ñu andil ko benn euh, euh, récipient def foo xam ne lañuy def cuivre la ci cuivre fu ñuy def ndox ci cuivre min ma ci ndox fa axada minhu kaffan Seydina Ali radiyallahu anhu daal di ciy jël benn teenk fa masaha bihi wajhahu benn tenq boobu moom la jël daal di ciy masa xar kanamam wa ziraa'ihi ak loxo yi wa ra'sahu ak loxo yi ak bopp bi wa rijlayhi ak tànk yi thumma akhadha fadlahu fa shariba qa'iman li des mu jël ko naan ko taxaw wa qaala mu ne inna naasan yakrahuuna hada mu ne am na nit ñoo xam ne yëg naa ne da dégg naa que ne ñoom dañuy bañ lii ma def mooy naan taxaw waqat te dëgg-dëgg ra'aytu gis naa rasulallahi sallallahu alayhi wa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluhu mu koy def wa mu mu leeral leen nag façon jàpp gii ngeen bis mu ngeen jàpp bu leen def nag fu ngeen dem di ko jàppe noonu ah <laughs> mu ne wa hada wudu'u man lam yuhdis lii mooy njàppal <laughs> koo xamante ne tojalu waaw mooy day yeesal waaw mooy façon njàpp la moo xam ne yow benn tenk ngay def sa loxo boobu nag moom la Seydina Ali wane nii radiyallahu def benn tenq sa loxo ne nii sa xar kanam laal ci sa xar kanam laal ci sa loxo sa sa sa catu baaraam yi ba ca conc bi sa ñaari loxo yépp après masaa ci ci même kii bi après masaa ci sa bopp masaa ci say tànk <laughs> loolu nit ku bëgg tëdd it <laughs> te tàyyee la jàpp jàpp mën na def loolu <laughs> voilà loolu mooy euh, taxfiifu fil wudu waaw <laughs> waaw ak koo xamante ne njàppam daa toj mais du def du def loo xam ne daa soxla njàpp gu mat voilà mooy du def lii ba pare daal di ñëw naan day julli ah xanaa mu fekkoon ne amoon na njàppam njàppam gële day yeesal kese comme lii mu wax mu ne ndax euh, julli tàkkusaan moo jege moo jot mu laaj ñu indil ko ndox mi mu def lii waaw <laughs> mu ne wa hada lii nag wudu man lam yuhdith de mooy njàppal koo xam ne tojalut kon mooy njàppam tojul woon mooy njàpp gële doon yeesal kon nii la ko ci gàttal Seydina al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i Abu Abdirrahman rahimahullahu ta'ala daal di indee kon gis nañu euh, imaamul Buxaari moo ko solo imaam Muslim solowu ko voilà waaw solowul hadis bi léegi kon baax na. ñu jàll kon hadis bi la lañ ci moom day wane ne jàpp li nga xam ne mooy naan taxaw léegi kon deuxième ngook buy wane possibilité naan taxaw Seydina Ali radiyallahu anhu moom nee na dégg na am na ñoo xam dañuy bañ lii te man gis naa yonent bay saa saa mu def ko voilà léegi nag mu teg ci beneen hadis muy hadis numéro sept cent soixante-neuf